فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. wa an Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala faslu maa bayna siyaaminaa wa siyaami ahlil kitaabi aklatu as-sahar rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaamu al xaafid an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ak ñun ci suñu chapitre bi ñu nekk boobu ba léegi deux cent vingt et un garab ci toolu ñu ñu sell ñu radiyallahu anhum wa an wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ñu ne woon ci chapitre baabu fadli as-suhuur wa ta'xiirihi maa lam yaxsha tuluu'a al-fajr xadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis mu doon xadis 1231 wu na woon wa 'an ibni Umara radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana li rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam mu'azzinaan walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bi mujj dañu juumoon jotaay bële na woon boobu moo mujjoon waaye muy xadiis bi muy xadiis mille deux cent mu ne waan Amr ibn al-Aas mu ne mu ngi jóge ci Amr di doomi al-Aas radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faslu liy tàqale maa li nga xam ne bàyyi na moo nekk diggante siyaaminaa suñu koor ñun waa ahlu xeetu yonent balay saa saa wa siyaami ahlil kitaab ak kooru ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere te jiitu ñu fi minal yahuudi wan nasaara ak ñeneen ñi dugg ci seen suuf wala ñeneen ñi jotoon téere mooy lan lan mooy tàqale diggante suñu koor ak seen koor ak latu lekk gi nga xam ne la ñuy lekk jamonoy xëdd ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahimahullah léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal solo woon na ko lu jiitu naka noon mbokku taalibeem al imaam abu daawuda as-sijistaani naka noon taalibe ñoom ñaar taalibe mu imam Muslim ak imam Abu Dawud de al imam at-Tirmidhi ak al imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imam Muslim benn bërëb la ko ndi kitaabu siyaam buntu bi lenn ci surah yi def baabu fadli suhuur wala sahur boo seetloo hadith boobu fa lañ gise woon hadith bi nga xam ne moo doon wax tasaharu fa inna fi sahuri wala fi suhuri baraka mooy premier hadith bi ñëwoon ci buntu bi ñoom la imaam muslim daal di rangale boobu lu jëkk indi après teg ci ñu nekk mu ne xaddatana imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne xaddatana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Layth mu ne ki nettali mooy Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misri al-Faqih rahimahullah gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-treize génn àddina la cent soixante-quinze xaritu imaamu Maalik rahmatullahi alayhi an Muusaa ibn Ali an Muusaa ibn Ulay voilà kii du Muusaa ibn Ali voilà yi daa baax dabtu bi daa baax Muusaa ibn Ulay loolu la comme ni nga xam ne noonu la ko xuffaat yi daal di leeral Imaam An-Nawawi ci Sharh Al-Minhaaj Sharh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaaj mu ne Muusaa ibn Uliy huwa bi dammil ayni ala al-mashhuur wa qiila bi fathihaa mu ne li gën a siiw waaw ayn bi da nga koy damma Muusaa ibn Uliy am na nag mu ne am nañu ne Aliyin waaye loolu lili moo gën a siiw wallahu ta'ala a'lam muy Muusaa eh, eh, ibn Uliy ibn Rabaah ibn Mu'aawiya al-Laxmiyu Abu Abdirrahmaan al-Iskandaraaniyu al-Misriyu gane àddina 89 génn àddina 163 rahmatullahi alayhi an abiihi Muusaa ibn Uliy mu jëloon ko ci baayam kon baayam di Uliy ibn Rabaah ibn Qaysar rahimahullah Abu Abdillah ñii na Abu Musa al-Laxmi al-Misri gis ne càllale bi càllale waa ahlu Misr la rahmatullah alayhi gane àddina ci xilaafa Seydina Omar la quinze génn àddina vers mm, nga xam ne mooy am nañu ne ñu ne cent dix-sept ta'ala a'lam an Abi Qays mawla Amr ibn al kon Ulay Ulay ah, ibn Rabah moom moo ko jëlee ko naan Abi Qays muy Abu Qays al-Misri turam nekkoon Abdurrahman ibn Thabit am nañu ne ibn al-Hakam waaye loolu euh, daa mel ni njuumte la voilà nekkoon mawla mawla Amr ibn al-Aas euh, rahmatullah alayhi am na nag ñu ne Sa'd la tuddoon euh, moom nag mu ngi génn àddina la cinquante-quatre rahmatullahi an Amr ibn al-Aas dañuy Amr ibn al-Aas di wax Amr ibn al-Aas voilà loolu lépp baax na muy Amr ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sahm ibn Amr ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Makki al-Qurashi as-Sahmi al-Misri Abu Abdillah ñi na Abu Muhammad rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu muy saxaaba bu siiw Euh, muy Amr ibn al-As moom gisoon nañ fi euh, kiiwam te taxawoon nañ ci ay mbiram euh, nekkoon saxaaba rasulillah di bàyyi Abdallah mu siiw mi ibn Amr ibn al-As anhuma génn àddina li nga xam ne mooy moom année quarante yi am nañu ne quarante deux am ñu ne quarante trois am ñu ne cinquante et un am ñu ne cinquante huit am sax ñu ne soixante et un am ñu ne soixante deux muy sahaaba bu siiw radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahlil kitaab aklatu sahaba voilà noonu la ñëwee wallahu ta'ala a'lam léegi euh, ginnaaw bi nga xam ne mooy njàngat bu njëkk bi ana ban mooy second njàngat ban mooy ñaareelu njàngat bi mooy lëkkaale bi nga xam ne mooy diggante <coughs> euh, euh, li nga xam ne mooy hadis bi ak bunt bi nga xam ne fii la ko al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu euh, taala daal di indi dañ naan bunt bi nga xam ne rappelé nañ ko sànq di wax euh, ngëneelu fadlu saf as-suhur walla sahur wa ta'khirihi ngëneelu li nga xamante ne mooy euh, xëdd bokk na ci ngëneel yooyu que ne borom bi dañoo defal yobbal ñun ahlul islam voilà parce lii dañuy wan mooy kon xëdd daa nekk loo xamante ne nii mbir la moo xam ne jaglef xeetu rasulillah la sallallahu alayhi wa allah hein mooy jagleem la ndax ñi jiitu xeet yi jiitu muy xeetu yoneen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi fi jaaroon ñoom loolu doom doonu ñoon xëdda comme ñun nii nim doon deme non waaw kon loolu daa bokk ci xeetu kon euh, jagley suñu xeet bi suñu boroom defal ko ko ndax woyofal ñi nga xam ne moom la def ne diine jii mu nekk daa nekk loo xamante ne nii euh, diine yombal la waaw loolu mooy kon gëneel googu nga xam ne gëneel googu nga xam te borom bi dañu ko defal muy taysiir gi mu dugal ci suñu biir ba permettre ñuy xëdd te boo seetloo mooy njaal benn bi njaalbeen bi ah ñoom itam noonu la woon de <laughs> waaw mooy nit ki bu xasee nelaw moom c'est fini moom waaw bu ñu lekkee mën nañoo lekk waaw booy bu ñu xasee nelaw c'est fini te loolu bi koor gi tàmbali koorug l'islam gii noonu la woon mënatoo lekk mënatoo naan mënatoo sëy waaw yow daal bu bu dog jotee loolu lépp mën nga koo def mais à condition bul nelaw boo xasee nelaw terminé bu dog jotaatee kese amul ay guddi gi dama sonnoon ay loolu moo dawal yenn saxaaba yi waaw xam nga loolu moo doloon lenn ci saxaaba yi radiyallahu ba borom bi tabaaraka wa taala comme Seydina Omar radiyallahu anhu eh, ak saxaaba ba nga xamante ne nii daa xiifoon ndeysaan sonn mais dafa Euh, sonnoon après ñëw bi mu tëddee rek départ waaw <laughs> waaw léegi yooyu yépp tax ñii moom joteeg seen soxna waaw alors que jotoon nañoo nelaw ñëw jàmbat ko yeneen bari saa saa wax ko ko ne ko ah ñun daam nañ problème yeneen saa saa waaw waaye mu ñuy def waaye suñu boroom nag daal di wàcce uhilla lakum laylata siyaami rafatu ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa afaa ankum fal'aana baashiruuhunna wabtaghuu maa kataba allahu lakum فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajidi tilka huduudullaahi falaa taqrabuuhaa kazaalika yubayyinullahu aayaatihi linnaasi la'allahum yattaquun ñu waroo wàcce yooyee waaw ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla fan yi ñoom ñu ngi koy gis saay bi uhilla lakum dagal nañ leen laylatu siyaami ci guddi koor gi mooy bu timis jotee bala fajar gay xare diggante boobu ar rafas li nga xam ne mooy wax bu jëm ci wàllu sëy ak la muy eh, làmbu lépp la muy yóbbe ilaa nisaa'ikum waaye ci ñan seen coro yeeg seen de mukk waaye xaram nga ma lan sooy way dagar la non ilaa nisaa'ikum ci seen soxna ya ah. waaw loolu nag ba jaam bi am ku am jaam bu jigéen nit loolu la waaw waaw hunna nisaa'ikum day dugg ci woowu bu dee nag amatul loolu mooy bo tëju na ba kere muy amaat kon mooy koo takka waaw hunna amul ay ni sama soxnaay aqu yàlla yàlla ak yooyu fi caaxaan yooyu sama doomu ni jaay la ak yooyu après waaye alxayri yi jëwut nga naan lan <laughs> ngeen bokk ba ci di nekkal noonu loolu di lu xaraam non loolu caaxaan la non non waaw waaw naan les cousines sont faites pour les cousins non loolu waxin kese la <laughs> du kaa du diine ah voilà an cousin yi su fait pour les cousines fait pour loolu mooy lan <laughs> ayow <laughs> dërëm gi du génn digaal bi dina ko génn nag de te loolu sax moo xew léegi waaye loolu bari léegi en tout cas selon fa nga nekk quoi selon gox yi am na yenn yoo xam ne looloo fay dox ba léegi am mais tendance boobu day commencer di diminuer wu di wàññeeku waaw ya nga xam ne seen biir kese lañ doon sëy parce xamuñoon leneen tamit ah seen biir kese lañ ñëwoon waaye léegi nga xam day génn dem feneen gis ñeneen waaye yow xol buy bëgg amul waaye nañ yem ci cousin yeeg cousine yi de loolu amul voilà wal iyaazu billah léegi nag maanaam yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom comprendre guñ affaire boobu ñoom ñoo bëgg di nekk ci waajur yi nga xam ne loolu ba léegi jàppaguñu ko bu ñoom ñu bëgg a des ci na seen bàyyi ak seen maam yi doon dunde ñu ne seen doom yi par force côté boobu la ñuy dundee ba pare bu jot wane ne loolu diine diine jee koy wax loolu diine dara la ko waxul voilà loolu nee leen seen aada rek ak lu ngeen miin waaye nag bu leen ne ko wax nan la ko diine wax diine kay waxul loolu après nag ñu génneel la ay wax yoo xam ne moom dara ta amul dara lum taq ak sariya ak l'islam après nag mais niñ koy waxee di ko présenter léeg-léeg sax imam bi la ñuy woo ngir mu discours wax gaa yi gëmloo gaa yi ne lii nii diine ko wax alors dara la ko diine waxul voilà <laughs> waaw loolu moom diine waxu kon ilaa nisaa'ikum hunna ñoom libaasun lakum seeni yére lañu antum te yéen libaasun lahunna yéenay seeni yére alimallahu borom bi tabaaraka wa taala xam na dëgg-dëgg annakum ke yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna malgré liñ leen tere ne bu ngeen xasee nelaw amatut lekk amatut naan amatut sëy am na ci yéen ñoo xamante ne nii wala koo xam ne taxtaanuuna anfusakum yéen a nga doon wor seen bopp de ndax loolu bu ngeen ko defee <laughs> kan nga koy def nit ki lu mu def boppam ah, hmm, waaw wu def wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara waaw waaw kon nag fataaba ku def lu toll ni zarra eh, lu mu néew néew néew ci lu baax di ko gis waaye safaan bay di ko gis kon mbir ma looy def te yàlla fekkoon yàlla tere la ko mooy juum taxu la koo def fàtte du dara waaye ah sa xel na ci waaye nga toog ko rek ah waaye déet waaye ah aywa wala jàpp ne xam doon nelaw nga ne ay yow loolu yëpp di ay yow daraw si sa waay ya topp sa penchant ah boobu sa bopp lay ko pure mu ne fa taaba aleykum borom mi ak delloosi na leen waaw nangul na leen seen tuub ba ngeen tuubee te delloosi na wa afa ankum te jëlli ne loolu doolu leen ko sax toppati di leen xoolati dara ci loolu wal aana léegi nag baasiruhun na man ngeen a jonjoog ñoom ñoom seen soxna yi wabtahu te ngeen sàkku ma kataballaahu ko la borom ba bind ngir yéen wakulu kon mu daganal ne kon léegi amatul euh, boo nelawee jeex na fii la taysiir gi dugge amatul foofu boo nelawee jeex na waaw fal aana bashiruhunna wakulu wabtahu ma kataballaahu lakum wakulu ngeen lekk washrabu na ngeen naan hatta léegi nag dindi na ne boo nelawatee rek jeex na ci guddi gi mooy yow nga yeewu nga jëw xëdd timis waay sonn sonn sonn ne waaye sa bët ëpp la doole ëpp la doole nga commencé nelaw voilà amatul léegi nag yow c'est fini boo yeewoo noon ngay noon ngay mujj ba xël ba ba fajar jot de ba ba kii ba ba timisaat déedéet léegi borom bi teggi àtte boobu waaw gis na borom bi mooy comme li mu wax yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit borom bi mooy effacer ci shari'am bi lu ko soob waaye mooy saxal lu ko soob moom mooy saxal mooy saxal lu ko soob tamit voilà moo teggi ah àtte bële euh, daldi euh, saxal bi ne léegi fal aana léegi nag bashiruhu na taw ma kataba allahu lakum wa kulu lekk leen washrabu da ngeen naan hatta ba ni nga xam ne tabayyana lay ràññee ko lakum ñeel leen alxaytu buuma al abyadu gu weex ga min alxayti al aswadi ngeen man ko di ràññee waaw mu ràññee ko te buum ga nga xamante ne mooy gu ñuul ga taxaw nañ ci jotaay yi ñuy min al ci fajar ga attafaqul hadith Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu anhu as-Saa'idi mu ne summa atimmu ginnaaw gi ngeen mottali ngeen ngeen ngeen a mottali as ila layl mooy na matale dem ba ca guddi ga mooy bu timis ci la guddi du duggee voilà kon bu fajar kon mu délimité fi nga xam ne mooy fi la eh, kii di yem mooy eh, eh, digg koor gi lan la mooy minal fajri ilaa al-layli ilaa al-layli waaw mooy bu fajar gi xaree la ba timis dugg waaw après mu ne wala tubashiruhunna ta bu leen di joon joog ñoom wa antum aakifuna fil masaajid fekkeen seeni xaal mooy yéen a ngi i'tikaaf ci jàkka yi Eh, tilka mu ne lii nag mooy dëxalu yàlla yi fala taqrabuha fala taqrabuha bu leen ko bu leen ko jege voilà bu leen ko jege waaw yàlla bu doxe haddada hududan fala ta'taduha te hadis biñ fi gisoon te borom bi mooy ki nga xam ne moo dëxal samp ay barrière mais fii moom ay ñag yu mu teg nii lii bu ko kenn bët bu ko kenn jalgati ah kon nag man rasulullah maa ngi leen di wax borom bi loolu mu ko waxe noonu la ko bëggee bu ko kenn bët waaw tax ay laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo waaw laa taakulu amwaala naasi baynakum bil baatil bu leen lekk alalu nit ñi seen diggante teg ko ci neen wala taakulu inna alladina yaakuluuna amwaalal yataama zulma innama yaakuluuna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira wala ñi nga xam dañuy lekk alalu njirim yooyu yëpp nekk ay siira yoo xam ne dañuy siiru tahrim la lay wane li lii dafa xaraam waaw surtout dégg ci tëkk bu loo xam ne safara la ñi nga xam ne ñooy lekk alalu njirim yi ci tooñ ndax mënuñu koo lekk ci noonu bu dee na bil ma'ruf loolu leeral na ko waaye lii nga xam ne ci tooñ di gaaw di njëkkante bi daaraan ay yakburu di njëkkante di ndóof alalu njirim yi eh, bala ñoo màgg waaw di ràññee bu ko defee buñ màggee mën a leen loolu lépp ci seen éducation laa ko dugal alors que yëpp kadib la boroom bi na xam naa gaa yooyu de waaw ñooñu na leen leer ne la ñuy dugal seen biir yi ñu naan paa bi biiram bi mooy almeeru ganaar yeeg ak añu yi <laughs> ak ak ak xar yu baax yi côtelette yi ah biiru paa bi mooy almeer yi ndekete yoo ci alalu jirim yi la ko kooku na leer ne boppam lay nax borom bi xam na de waaw waaw <laughs> kon nag kazalika mu ne na ko noonu yu bayyinu la borom bi tabaaraka wa di leera la ko eh, allahu ayati ayam yi lin naasi ngir ñu ñëpp la'allahum yattaqun bu ko defee teet amuk teet seen borom di fa di suuraale seen borom bay suuraale di tënku ci ay ndigalam tay tere tey sori ay tereem kon ñu gis ne kon lëkkaale bi mooy yombal gi nga xam ne moom la boroom di def ngir suñu xeeju ba daganal mi li nga xam ne mooy xëdd li nga xamante ne mooy euh, surtout rawatina fa ko yonent bari saa saa doon defe mooy te jeexitalu euh, guddi gi nga xam ne euh, laata fajar gi xar nga xam ne nit ki foofu ci lay gina nekk frontière bi mu war a arrêté lekk ak naan foofu ñu may ko foofu ba foofu allahu akbar hmm? kon loolu lu am am solo la kon lii nii jagleeb xeet bi la voilà comme ni nga xamante ne mooy xeet bi daa am ay étape tamit yu mu jaar mooy ñoom seen seen xëdd tamit meloon na ni waa ahlul kitab waaye ñun loolu dunduñu ko saxaaba yi ñoo ko dund voilà sauf que après borom bi nag daal di ñëw généraliser woyofal gi muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, xeetam bi nga xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii mooy euh, Euh, euh, diineeg yomba la waaw diineeg yomb yomb la képp koo xamante ne moo tax mu ne wala yushadda diina ahadun illa ghalaba gisoon nañ ko fi te kenn képp kenn du sànjaafu li nga xam ne mooy diine ji ah lu dul ne dina la noot waaw dànk rek mooy du lu kii de waaw kon nag te dañuy xam ne mooy diine ji diine yombal la waaw wa tax suñu boroom ne alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil fi ltawrati walinjili yaamuruhum bilmaarufi wa yanhaahum aan ilmunkari wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarrimu alayhim alxabaa'is wa yadacu cannahum israhum wal aglaala allatii kaanat calayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ca suuratul A'raaf waaw mu ne alladina muy tudd ña nga xamante ne ni yattabi'una dañuy topp rek ar-rasula kama yoor ci ñoom ndaw ba ma yoor ci ñoom yónni ko ci ñoom annabi tama soloo ko al ummi ya nga xamante ne xamawuñ ko woon bind ak jàng ak mu jóge ñoom itam noonu lañ mel mu nekk kojug ndayay waaw kojug nday ne mooy kojug ndayu ñi nga xam ne ñoo ko topp waaye nag xamawuñ ko bind ak ñi nga xamante ne mooy bind di jàng waaw liir alladi mi nga xam ne ñoom ñooñee bokkoon ci ahlul kitaab topp ko waaye nag ñeneen ñëpp duggaale ci waaw alladi mi nga xam ne yajidunahu yonent boobee nga xam ne description am am meloom fekk nañ ko maktuban ñu bind ko mu leer nañ indahum ca ñoom yahuud yoo yële mujj dugg ci l'islam wala chrétien yoo yële wala ñeneen yoroon yeneen milla yi seen téere yi daf cee leer nañ indahum fi tawraat rawatina muy yahuudi ak chrétiens yi ci tawraat wal injil ak li nga xam ne l'évangile tawraat bi ñu yónnoon Seydina Muusa ak injil bi nga xam ne moom la ñu yónnoon Seydina Mawlana Isa ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam yonent boobu lan lay lan lay def ya'muruhum da leen di digal dong bil ma'ruf ci lépp loo xam ne mooy njekk te mooy maa yujibu mardaat Allah voilà mooy lépp loo xam ne day euh, bijji di waral ngërëmu yàlla wa yanhaahum mu leen di tere anil munkari lépp loo xamante ne lu ñaaw la maa yujibu saxata rabb lépp loo xam ne day bijji di waral meru yàlla sànjum sa borom wa yuhillu bokk na lim leen defal ginnaaw bi leen digale wa yuhillu mu leen di daganal lahum ñeen leen at-tayyibaat yu teey yi waaw nga ne yenn xeet yi ñu romboon dañ koo xaraamaloon ci ñooma ah. yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ahmad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom bi ñuy yooyu dafa teggeeku wa yuharrimu alayhimul xabaa'is daganal leen yu teeyi waaye xaraamal leen yi nga xam ne ay xabaa'is la yu ñaaw la yu salte la wa yada'u anhum bokk na ci mission wam bi ko yàlla yónni mooy mu teggi wëllif leen israhum wal diis diis yi ak ngin gi yi nga xam ne allati kaanal yi ñoo newoon ci seen kaw ci sariya yu metti yi nga xam ne boo tax sariya waa banu Israël ñoo gënoon diis waaw parce que tamit dafa tombeek nit ñoo xam ne dañoo dëgër bopp waaw parce que gis ngeen suuratul baqara combien de fois Seydina Muusa biñ ñëwee laaj mu la leen inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara au lieu ñu def borom bi ñoom ñoo def seenu crime kay ñëw di laaj Seydina Muusaa nan lañ ciy génne romoom rasulu rabbil alamin mu wax leen li boroomam wax ren di leen aw nag boroom bi mu ngi leen di digal ngeen ren di aw nag bu ñu ko defoon nag bu ñu ren di mu baax waaye compliqué comme ils sont loolu du doy moo tax képp koo xamante ni noon nga mel moo tax yeneen tooy saa saa waxoo lu jox saa wala yushadda diina ahadun illa ghalaba waaw kenn du sànjaafu teengal diina ji lu dul dina ko noonu waaw kon ñoom noonu lañ meloon moo taxit daa daje ñoo xam ne noonu la buñ leen nee def leen lii <laughs> war xulul baaba sujjadan wax leen li ngeen di wax gaa wax leneen waaw ba borom bi di leen teg lu diis loolu nag suñu xeet bii loolu borom bi daa indi yonent way saa mu teggi ko ci ñun waaw wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim waaw mu ne nag yonent boobu nga xam ne lii mooy mission falladina amanu bi ñi nga xam ne ñoo ko gëm wa azzaruhu koy wet jàpp ko màggal ko wa nasaruhu ñu dimbali diineem ji te loolu mooy dimbali ko nekk ci lim newoon hatta yatiyahumul mawtu ban leen faatu di dikke te ñoom hum ala daalika ñu ne ci lool loolu mooy dimbali ko wattaba'u nuura ñu topp alquraan bii nga xam ne alladi unzila maha mooy leer yi nga xam ne moom lañ yónni ànd ak moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñooñu de ulaayika gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kara kawe guñ kawe ay daraja yu ñu ràngoo humul muflihuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi texe kon gis nga kon diine ji gis nga kon ñun fii nga xam ne noonu lañu borom bi jële ci ay seer ay jéng ay yu yoo xam ne mu teggil ñu ko bi fadlihi wa karamihi rabbuna bi rabbina azza wa suñu borom tabaraka wa kon mu ngi noonee lii lépp day wane loolu la moo tax yonent bi saa saa doon wax ne bu'istu bil hanafiyati samha dañu maa yónni ci yoon wi nga xam ne daa jéng lépp jóge ci borom bi di dellu ci moom as-samhatamu booyof te yomb voilà kon loolu lépp di wane yomb yomb gi nga xam ne. ngëneelu xëdd borom bi da koo def jagle ngir suñu xeet alhamdulillah ngir mu nekk loo xamante ne nii mooy ab jagleem la moo tax képp koo xam ne dégg nga ci borom xam-xam mu ne xëdd daa bokk ci yi nga xam ne xasaa'isul anbiya loolu njuumti la waaw waaw parce que yonent yàlla mi saa saam ñoo jiite woon xeet yooyu la te lool amul woon ci xeet yooyu waaw li xewoon ñun bi ñuy njëkk tàmbali comme niñ ko fàttali léegi koor ci xeet yonent may saa saab looloo amoon bu xëdd jotee daal bu bu ndog jotee fekk nelawoo lu ne man nga koo boo xasee nelaw nag moom ça y est c'est fini manatoo kon loolu du loolu te na ñoom Seydina Saadi Seydina Abu Hurayra ba bashiru wala tu'assiru yombal leen ah radiyallahu anhu leen jafee ñal te na ko Seydina Muaz ak Abu Muusa keroog bi di yónni fi nga xamante ne nii euh, mooy euh, euh, mu Yaman ne noon bashira wala tunaffira wa wala tu'assira bégal leen yéen ñaar tabu leen dàq nit ñi wa yassira leen wala tu'assira tabu leen jafeñal wara al imaam Seydina Abu Barza al Aslami anhu mu inni sahibtu rasulallah sallallahu alayhi wa shahidtu taysira allah waaw mu ne man de ànd naag yonent mi alayhi salaatu salaam teewe naa seetlu naa fekke naa ak wooy falam ci mbir yëpp waaw waaw na Sayyidatu Aisha waxoon ne yonent amrayni illa ixtaara aysarahuma ma lam yakun isma yonent bi alayhi salaam ma suñu koo tànnaloo diggante ñaari mbir lu dul ne mu tànn la nga xamante ni nii moo gën a yomb ca ñaar yooyee fekk la nga xamante ni nii moo gën a yomb nekkul bàkkaar bu nekkee bàkkaar moo ko gën a sori voilà kon nag mu ngi noone waaw waaw <laughs> Allah allahu taala ah loolu uh, lo loolu kon diine ji loolu la quoi te bokkul ci yombal yooyu borom bi teg inna allaha tajawaza lii an ummati al xata wa nisyan wa mastukrihu alayhi yeneen tubaab saa saam ne borom jéggal na jéllale na du topp benn tabaa ngir man pour sama xeet njuumte am nisiyaan lu ñu fàtte ak loo xam ne dañ leen cee forcé waaw waaye mu waxati lu gën a tee neex xadiisu muttafaqun alayhi inna allaha li ummati ma haddathat bi anfusuha maalam taqul aw taamal borom bi jël na la jéggale na ngir sama xeet li nga xam ne xadiisu nafs la day ñëw ci seen conscience ñu koy xalaat waaye jëfuñu ko te waxuñu fekk waxuñu jëfuñu loolu borom bi jéggal na leen ko voilà kon loolu lépp ah, di wane yombal goog te borom bi tabaaraka wa taala moo ñu ci irshaad ca suuratul baqara ba muy jeex lu mu ko jeexale ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kaafiriin Allah lëkkaleel aaya bi ak leen ñoo xam ne ci sababu nuzuul yi ne suuratu ci xew-xewu al-mi'raaj la xewoon bi borom bi ràññaa ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam boroom bi moo ñu sali ñuy wax ne rabbana wax leen ne rabbana eh saa boroom waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd waaw ne rabbana yi sunu boroom tabaraka wa taala laa tuwaaxidna yàlla bu ñu jàppe inna sina ndéem dañoo fàtte aw waxtaana oy tazawaj an ummati li an ummati al xafa wa nisyana wa mastukru alay ñu koy fàtte léegi waaye yàlla na bu ñu jàppee inna sina bu ñu fàttee def looy tere aw axtana wala sax bon fàttewuñu waaye suñu bakkan nga topp def loo xam ne fóot la ñaaw téef la loo xam ne loo tere la rabbana e sunu borom tabaraka wa taala eh. mooy njuumte buñ defee njuumte hmm? waaw parce que manul nekk fàtte bi fàtt bi wax nañ ko lekkul eh, ki yoo xam daa def lu dul noonu mais dafay fàtte parce que fàtte bi dugg na a waxtaan naa mooy xata kullu bani aadama xattaam hom ñooy def loolu la <laughs> kon rabbana e suñu borom wala tahmil yal na bu ñu yen alayna ci suñu kaw bul teg suñu kaw isran ay diis diis kama kem ni nga xamante ne nii xamaltahu noon nga ko yene woon ala alladina min qablina yenoon ko ci loosu ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon ci umamu saabiqa Allah wolom bi yàlla ñu sori loole lo rabbana e suñu borom wala tuhammilna ma la taqata lana bi yal bu ñu yen loo xamante ne teg ñu ci suñu diine ci suñu dundin wi loo xamante ne nii ma la lana bi loo xam ne moom ñun mënuñu koo attan <laughs> waaw loolu moom manunu ko attan waaw kon nag looy def waafu anna yal na nga ñu jëllaleel suñuy mbir waghfir lana nga daal di ñuy jéggal pardonné ñu fe faaseel ñu warhamna te nga yërëm ñu anta mawlana yow yaay suñu kilifa fàttalakul allahu huwal wallah allahu huwal wali borom bi mooy kilifa <laughs> kon anta mawlaana dëgg dëgg yaay sunu kilifa yaa méngoo suñuy mbir fansurnaa yal na mu ñu dimbali alal qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xamante ne nii mooy eh, ci kaw ñi nga xam ne ñooy yiifiri te xadis bii nii imaam muslim bi mu solowee xadis bi aaya bi doon wax li wax aaya bii nii dane borom bi noo seulement ba ko jaam yi waxee ah diggan saabu mooy ñaan gu ci nekk danaan ci danaan qad fa'altu def naa ko allah allah allah allah allah kon lii lépp di wane kon yomb yombal googu ah nga xamante ne mooy am na solo kon suñu digganteeg suñu koor ak kooru ahlul kitaab borom bi tabaaraka wa taala daf cee def loo xam ne lu yéeme la mooy Ah, yombal yombal gi mu dugal ba ñu man de xëdd dina ah, dëgër ci jaamu yàlla ah, loolu bi fadlillahi zalika fadlullahi yutihi man yasha loolu ngëneelu yàlla moo ko jox ku ko soob moo ko jox xeetu rasuli rabbil alamin alhamdulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi ja'alana minhum ñu ngi nag di sant borom bi nga xam ne moo ñu boole nag ci xeet woowee ñoolu nag walhamdulillahi lam nañ kese waaw i'malu ala daawuda shukra borom bi nee na ji i'malu jëf leen ala daawuda yéen waa kër sayyiduna wa mawlaana daawuda shukra jëf ja nga xamante ne nii moom sant yàlla la kon loolu nañu nekk loo xamante ni nii mooy nañ ci bàyyi xel waaw yomb yombal yi ni'ma gu nekk ah war wareefu sant da cee nag waaw kon nag yal nañu ko borom bi yombalal loolu yomb na ko insha allahu taala kon noonu lañuy ñuy yem te loolu moo tëj suñu buntu bi nii walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw nag ñu gis beneen chapitre bu bees di chapitre deux cent vingt-deux hmm? di wax ba léegi ci wàllu koor gi ak gëneelu yi jëm ci yooyu ak euh, yi nga xam daal lëkkaloo koor ay xëddëk ay ndogook yooyu euh, euh, waxoon nañ la sapit ñu ngi ci kitaabul fadaa'il ba léegi te lii nii mooy li ci mujj lii lay wax ba ni mu koy tëje di ko jeexale ci wàllu lu jëm ci koor yi kooru farata yiñ jógee gëneelu xëddëk ay ay ay ay ndogook ak tamit bis yi nga xam ne baax naa woor ci sunna yooyu wallahu taala alam loolu lay indi ba loolu lay topp rek tram lay topp moom al imam Nawawi ba ni muy tëje waxuma la kii bi hmm, mooy téere bi di kitaabu al fadail ñu ngi kon fadailu sawmi ngëneelu koor ak li jë ak li lëkkaloog moom moom la def ay buntu yu wute eh, depuis suñu hadis yële buntu yële ñu génn wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina alhamdulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in